daa am lu muy fàttale da mbir mi da koo leerul leer gu leer leer bu bu mu ne man daal bérul affaire bi mooy affaire bi leerul lool bu baax ci boppam mais daal foog na sama njortu lu noot lool mooy ne Abu Chansadé ak tamit li li li nekk li teew ci sama xel jamono yii daal ak li ci gën a mooy ne Abu Chansa moom nettali na man nee na ne Ibn Abbas radiyallahu anhuma moom nettali na ko ne ko yonent bi de saa salaam nekkoon na koo xam ne da doon sangu ci desitu yaay may Maymuna radiyallahu anha léegi nag dinañ gis ne problème bi kon xam nga man nga ne mais waa ji waa ji li muy wax suurul woon xam nga ñi ko ñi ne xari man nga ne xariis bi kat problème dafa am ndax waa ji doguwul ne man Abu Chansa damaa wax li mais dañ naan la mais am na nag beneen yoon boo xamante ne nii yoon boobu nan la demee dane euh, yonent kii de Amru mu diinaa moom dane boobu ñu ngi ko jële ci Aba Awaana mu jële ko ci Al-Humaydi mu jële ko ci Sufyaan mu jële ko ci Amr foofu nag moom mu ne nag mu dogu ne Abu Chansa moom mooma ne bu ko defee ñu gis ne kon fii dafa dogu xëy na ñu doon nettali fële mën nañoo man nañoo ju mais fii en tout ci yoon bi ñu ko amee mooy fële dane woon li gën a sama xel ak li teew ci sama xel jamono mais bii dane man Ibn Abu Chansa dane dafa dogu ne man Ibn Abbas moo ma nettali radiyallahu ta'ala anhuma kon ñu gis ne kon ambiguïté bi doon am ak liñ naan peut-être kiiwul te tamit muy beneen affaire sax ci Sahih Imam Muslim la nekk mm-hmm. te yooyu imaam euh, saxi imaamul Buxaari ak imaam saxi imaam Muslim ñépp a d'accord ñu leen fa wér mooy ne buñ la nee xadiis bi fii la nekk man ngaa bañ a sonal sa bopp lool képp nag ko baax na nag nga bëgg mais yow na nga xam d'office ne xadiis bi wér na voilà loolu tamit day wane ne kon xadiis bi wér na léegi mu des beneen côté bi beneen côté bi mooy lim ne wali ashaabi sunan mooy deuxième partie bi bu ngeen seetloo kon partie bu njëkk bi axrajahu muslim rek la waxoon nee nañ la imaam ahmad ak imaam ibnu ma ak ad nii ñoom ñëpp soloo nañ xadiis bi léegi beneen côté bi mooy wali ashaabi sunan mu ne waa ñi nga xam ne ñoo moom sunan yi mooy ñi nga xam ne ñoom la ñoo gën a siiw ñeent ñoo ñépp ñoom indi nañ xadiis bi mu bëgg a wax nii mooy bi mu la ne kenn ci soxnaa yonent bi de sallallahu alayhi dafa sangu ci benn këll benn récipient bu am ndox yonent bi sallallahu alayhi ñëw bëgg a sangu mu ne ko kat man damaa amee woon janaaba mu ne ko ndox ndox de du janaaba wu mooy janaaba bi du ci am effet ba ci e, du du du affecté ndox mi léegi kon xadis boobu wax nañ la ne kon imaamu Abu Dawud ak imaam at-Tirmizi ak imaam an-Nasaa'i ak Ibn Maaja ñoom génne nañ ko waaye tamit al-Bayhaqi génne na ko ak Ibn al-Jaarud ak al-Hakim ak Ibn Hibban ak Abdurrazzaq ak ad-Daraqutni ad-Daraqutni ad-Daraqutni ak ad ak Ibn Hibban léegi ñoom ñëpp nag ñu ngi ko jëlee ci yoonu Simaak ibn Harb Simaak ibn Harb moom moo ko jëlee ci Ikrima Ikrima Ikrima moo ko jëlee ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne nag waaye euh, version bi mu indi nii mooy expression yi mu indi Abu Dawud ak at-Tirmizi ak Maaja ak al-Bayhaqi ñoom ñoo indi lool mu ne waaye nag version yi nga xam ne imaamu Nasaa'i ak Abdurrazaaq ak al-Haakim rahmatullahi alayhim ñoom foofu la lañ wax innal maa'a laa yanjus laa yunajjisuhu shay ndox de moo yonent sallallahu alayhi wasallam loolu la ko ndox ko sobeel mu ne ci Daaraqutni mu ne al ndox de janaaba du nekk ci kawam léegi nag ne wax na la imaamu Tirmizi loolu la wax ci kii bi ci ne ak Ibn ma ñoom de wéral nañ ko Ibn Hibbaan tamit ak al-Hakim rahmatullah alayhi wéral nañ lool. léegi nag mu dees benn affaire mooy est-ce que ñëpp d'accord ne ci xadiis bi wér naa mbiru dañ naan la ñëpp d'accorduñ ci ndax imaam Ahmad rahmatullah yi moom dafa jàpp ne xadiis bi dafa am ngandum problème dafa am problème ndax lan ndax euh, ci yoonu Simaak lañ ko jëlee Simaak ibn Harb ta Simaak. rahmatullah alayhi moom boroom xam-xam la woon bu mag sax di jàngale mais tem mu toog rek da doon da doon toog par exemple bokkoon na ci niñ ko xamee woon yow man ngaa ñëw muy jàngale nga toog moom mu toog nga ñëw na ko euh, sëriñ bi yow de yow sama sëriñ nga ne waaw wala yu mel noonu jànge nga ci sa sëriñ diw moom mu jële ci sa sëriñ diw mu jële ci sa sëriñ diw mu jële ci mu jële ci saxaaba diw mu jële ci yoon saa salaam mu ne lii rek mu ne waaw mooy moom day déglu léeg-léeg gaa yi ne loolu nag mooy yow mën naa nekk bi ngay wax mu ngi xalaat leneen walla xelam du fi nekk yow xëy na bi ngay wax moom seetluwul lu baax li ngay wax rek mu ne waaw léegi yow nga jàpp na xadis ñoom nag lu mel noonu dañ naan comme que daal c'est possible mu bañoon a concentré wu mhm. wala yu mel noonu jour boobu wala mu fekkoon mu sonn wala mu amee woon jagadeek yooyu nga xam ne day toog rek jour boobu luñ ko wax mu ne waaw xam nga loolu mën naa am mhm. nit mën naa sonn ñëw loo wax rek mu ne la waaw mhm. léegi moom imaam man ne rahmatullah alayhi loolu nag dafa am problème ndax ndax kooku ndax si simaak moom moo tax problème kon est-ce que mën nañ ci benn fait boobu pour wax ne que moom du siqa moom wóoratul ci benn mu dal ko benn yoon rek. non moom nekkul ne benn yoon li tax ñu naan ñu la bu dee benn yoon ndax amul koo xam ne dañ naan moom moom il est moom amu fi mooy ne da koo tàmma def loolu la da koo tàmma def nekkul ne da koy def benn jour rek ñu ne é mas na koo def keroog kon nag nañ déedéet ndax lool même ñi wóor dañuy juum xam nga si possible ñu ne la xadiis bi de wó càllale bi yëpp wóor mais am ci biir koo xam ne li mu nettali dafa juum mais loolu du tax ñu ne waa ji kon comme que trouvé nañ nga dafa juum léegi xadiis bu nekk nañ ko sànni déedéet dañ naan non ndax loolu ñëpp lay dal yàlla rek ka mel rek moo dul juum que nag moom mbindeef la mooy li ñuy bañ mooy ñu xame la ko bu nekkee ay ñaar ñetti ñeent moom dañ naan hé lii nag mu ngi commencé bari nag kooku kon dañuy jël teg fee mais bu dee benn yoon ñaari yoon loolu nit a nit a nit a mel noonu mooy mënuñu ko dindi ci nit noonu la ko yàlla binde noonu la mel mm-hmm. kii nag mooy kon du benn yoon la ko doon def mooy da ko tàmmoon ko tàmmoon mais nag problème bi euh, dañ euh, problème boobu imaam Ahmad wax rahmatullah alayhi souligné d'accord d'accord que ne li wax noonu la moom da ko doon def waaye dafa am ñoo xamante ne nii dañ ko solo ci moom te comme chon ba nga xam ne chon ba euh, rahmatullah alayhi moom da doon wax ne dafa am ñett ñoo xam ne moom man musal ma ma muccal naa leen ci seenu tadlis tadlis mooy li ñu waxoon mooy li ñu ne woon euh, damay toog di nettali par exemple may nettali loo xam ne dégguma ko ci ki ma ma ne benn information boo xam ne sëñ bii moo ko wax man dégguma ko ci moom de am na benn intermédiaire mais ma ñëw rek mel ni di wax comme si ki may dégg day jàpp ne man waa ji moo wax man dama koo dégg mu wax mooy du ma utiliser nag benn expression boo xam ne day leer ne moom wax na comme an comme an laay wax xam nga bu ma nee an rek jële nañ ci xam nga c'est possible ma dégg mais c'est possible dégg ma ko ci moom bu ma nee rek jële nañ de ci sëriñ diw nee na mooy c'est possible man bi ko sëriñ diw di wax falaa nekk c'est possible man damaa dégg benn cassette mu wax mais c'est possible ay fukki nit nettali ma ko ma rek jëlee nañ ci sëriñ diw comme que moom mu ne ñooñu comme ñu mel noon mu ne moom man am na ñoo xam ne Abu Ishaq as-Sabi'i ak Qatada bi ak Ikrima moom musal na leen ca moom dafa bokkoon ci qualité am Shu'ba rahmatullah alayhi moom bu xamee ne yow noonu nga mel comme genre euh, ñi ñu wax sànq Simakin euh, Simakin na xar bu mi moom dala koy dat boo waxee xadiis bi comme day ñëw ba pa boo waxee dara ne est yow yaa ko dégg bu baax ci ki ko dégg ki nga ne moo wax lool boo nee ko ay la yëwan tey moom dégguma ko woon nag diwa ma nettali mu jële ci moom ma wax mu ne la ah waaw comme que loolu la moom boo ne ko dégguma rek dégguma ko ci moom mu ne kon nañ bàyyi ko mooy moom daroon laaj bu la xamee ne noonu nga mel dalay laaj bu baax est-ce que li nga wax yaa ko dégg ci moom wala déet comme ko ku mel noonu moo jële ci kii dañ naan garaaw c'est sûr que c'est sûr que affaire bi am na ndax ku mel noonu mooy koo xamante ni moom moom précaution yi war yépp jël na ko ngir nangu xadis xadis bu mu nanguwul rek xamal ne bu mu nangu rek xamal ne condition yi remplir na mu door koo nangu teg ci moo ko waxal boppam te ku mu xam ne noonu nga mel règle boobu ci ñetti ñee yépp rek de ñeneen ñépp tamit ku ci mel noonu rek mu xame la lool bala boo waxee dara danaan la est yaa ko dégg boo ko ne dégguma ko mu a la bàyyil bu dee yaa ne man maa ko dégg mu wax waaw kay ndax tamit kooku da fekk wóor naa problème am rek mooy loolu mooy di wax léeg-léeg te du wax kan moo ko wax mais waxuñ la koo xam ne day nettali lu amul ñu naan moom bu ne dégg naa kooku mu dégg naa ak déggu ñoo yem moom ak déggam ak ak ñàkku déggam ñoo yem mooy liñ naan rek euh, li <laughs> règle di naan euh, li nga xamante al ma'dumu shar'an ka ma'dumi kal ma'dumi hissan li nga xam ne nekku fi ci mooy charia reconnaître ko reconnaître feebu charia reconnaître ne moom warula am mu am fi ngeen koy laala yem mooy du am benn àtte waaw kay mook luñ dul laal boobu ñoo yem loo xam ne charia dane lan reconnaître mu aw amu mhm. mook lu ñu war a laal te nekku fi mhm. ñoo yem àtte mhm. moo kii tamit ñoo yem mooy koo xamante ne nii moom day nettali loo xam ne du noonu wala xam nañ ne moom noonu la mel moom dégg na ko ñàkk koo dégg dañuy jël rek def ci poubelle bi règle bi mu wax bi mhm. mooy comme masalan tey su nekkee ne nit ki mhm. daa góor la daa am doomu njaaloo maanaam doom ji mu nekk fekk mu ñàkk fee nekk ñoo yam parce que charia reconnaître ko maanaam mook mu ñàkk fee nekk ñoo yem képp ci wàllu àtte moom ci wàllu atte yi ñu tëral ci kaw voilà hmm. hmm. waaw jazakallah loolu mooy mooy buñ ko ndiwaatee ci liñ nekk mooy waa ji di dégg di ñàkk dégg comme que wóorul ñoo yem comme ni doomu njaaloo bi sax mu ngi feek ñàkk fee nekk du ko reconnaître yow it ci côté xadis boo ñëwee mel noo xam ne yow waxkatu lu amul nga nga dégg ko ci sëriñ bu mag ak looloo ci yem dañ naan la te yow boo tegal rek baax na léegi kon loolu la léegi nag mu des beneen affaire muy ñan ñoo est-ce que am na yeneen saxaaba radiyallahu anhum yu génne xadiis yu mel nii ñu ne waaw may euh, Maymuna kon xam nga dégg nañ sànq dañ ne ci Ibn Abbas mais Maymuna radiyallahu anha ak yaay Aisha tamit indi na xadiis bu mel nii bi muy wax ne yeneen saxaaba moom da doon sangoog moom ñuy njëkkante mu naan ko desal ma mu naan ko desal ma comme mooy xadiis bu mel nii la mooy ndax xadiis bi dane kenn ci soxnaa yonent sallam dafa sangu ba desal mais même sens bi la dugg mooy ñu ngi doon sangu daal léegi ak Ummu Salama tamit indi na xadis bu mel ni ak Anas radiyallahu anhu anhum ñoom ñëpp ak Ummu Haani ak Imam Ali ak Jaabir ridwanullahi alayhim léegi nag mu des benn affaire bu ma fàtte woon mooy ne li tax version bële euh, bi ci kaw bu Imam euh, Muslim am solo mooy boobu dafa préciser ne yaay Maymuna dafa sangu ba teg yonent bi sa alayhi wasallam dóoru ñëw sangu alors kii ci des dañ doon wax rek sangu xam nga boo boo gisee yeneen yi dane wali ashaabi sunan irtasala ba'du azwaajin nabi yonent bi sa mooy foofu nekkul ne ñoo sangoondoo mais dala wan ne diw de sang te tamit le fait nga xam ne Maymuna la tamit dafa am solo ndax ndax bu ñëwee ci biir bu ñuy wax masala yi ba ñii di nootal lii ak ñàkk nootal lii li ngaañ ci jànge ne comme que yaay Maymuna moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko bi mu demee Makka la ko takk bi mu la ko la ko la ko jël soxna loolu mooy lan alors que kële kële ki ki mu waxoon ci kaw dane ñeenti at la def ak yonent bi ku def ñeenti at ak ki nga xam ne moom la mujje kooku kon bu ñuy nootal da nga naan ah ki mujje ñëw li mujj àtte bi mujj ndax saxaaba yi eh, ridwaan alayhim ñoom noonu lañ doon def mooy dañ doon xool ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ban moo ci mujj buñ gisoon benn àtte am ñu dem ba ci biir mu wax leneen dañ naan kon lii mu wax dafa dàq àtte bële le fait que nag ñu xam ne yaay Maymuna la te radiyallahu anha te moo mujjee ñëw kee moom ñeenti at la xëy na année ba mu ñëwee moom ca lu dégg wax ji te tamit yaay Maymuna le fait que mu ne ko radiyallahu anha le fait mu ne ko man kat damaa amoon janaaba te damaa sangu ci ndox mi mooy moom xamoon na interdiction bi dafa mel ni xamoon na ndax bu ko xamul woon du wax lool. ndax c'est naturel sangu keneen ñëw sangu le fait que mu ne ko mu koy mettre en garde naan koy attention dama cee sangu mooy kon xamoon na ne ah kon la la kële nettali ki nekkat ak yonent ki nga xam dafa ànd ak yonent ñeenti at atte atte boobu amoon na soo que le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwaat tey. kon lim xamee woon àtte be moo tax mu mettre ko en garde ne ko dama cee sangu léegi mel ni li yonent bi sallallahu ne ko ndox kat du amee ba loolu dafa teggi àtte bële moo tax bu ñëwee ci masala yi nga gis ne ñi wax lële beneen côté bi ñoom dañuy gën dañuy am domination ak tamit ci kaw ñi ci des mooy ñi ne mooy comme imam ahmad rahmatullah alayhi wa sallallahu wa sallam xam naa foofu la ñuy yem ci léegi bii di ñëw insha allah ñu def euh, ñu dugg ci masala fiq yi insha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin bu njëkk bi kii day laajte bi mu doon julli dafa am lenn ci yaramam lu feeñ daal muraayam mu mu dañ ndax day day julliwaat wala jarul muy muy muy recommencer julli bi alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in euh, julli dafa bokk ci yi nga xamante ne nii condition la ci julli mooy pour nga julli mooy ne sa yaram da nga koo war a muur fii la yàlla muur loo da ko war a muur léegi nag mooy bu dee ne mooy kon condition la pour julli ji baax loolu la de du du condition boobu dañ naan leen mooy pour julli ji baax mu ngi mel ni ku doon julli te fee te féetewul penku mooy yow da ngaa dem foo xamante ne nii xam nga lool lool loolu dafa bokk ci condition yi nga xam ne daf boo julli da ngaa war a fee xool xibla bi nga jaar yow ma dem dëkk boo xamante ne nii par exemple xaw ma ma ñëw comme kër rek kër comme ma dem Paris. sama kër benn waaye julli jot ma ñëw rek teg si jaada gi julli fenn mu ñëw ne ma eh yow fi nga julli du fii de fële la woon nga ne man de bu may julli ci deux heures naan naan dañ naan la sa julli deux heures ji da nga koy julliwaat ndax lan ya yow danga ngaa waroon a laaj da waroon a laaj te lan te règle bi dane lan la ibrata bi danni al bayyin xata'uhu amul dootuñ bàyyeeti xel. njortu gi nga xam ne da nga ko li nga doon def te tegoon ko ci njortu woo xam ne mujj gi leer na la ne waaye njortu googu moom moom dafa neen kooku kenn dootu mooy lan nga nga poser exemple mooy ne man kat dama jàppoon ne euh, takk soxna boo ko ndaw soo xamante ne nii sama rakk la dara newu ci fekk man fi ma nekk ñëpp presque laajuma dama ñëw rek laaj ñoom ñu ne man ñu may ma ko noonu bu ma demee ba ci biir mu leer ma xam àtte ne loolu l'islam da koy tere kenn du la ne continuer ci garaawul dañ naan la hé yow bi nga koy def ci njortu loo xam ne ci nga ko tegoon da nga jàppoon ne baax na léegi nag njortu li leer na ne baaxul kon nag yow dañuy tas sëy bi loolu mooy règle bi loolu lay wax léegi kon mooy euh, pour julli ji baax da war a muur sa yaram bu ci benn feeñee ta nga tay ko même boo ko tayee mooy yow sa julli baaxul mooy koo xamante ni comme euh, ngay julli jigéen boo xam ne moom day bàyyi yiyam di feeñ tànk yi xam nga daa da ko war a nëbb kooku julleem kooku julleem baaxul julleem baaxul ndax dañ ndax lan lañ lii moo war a feeñ ak lii mais tànk yi bokku bu feeñee mooy julli ji baaxul léegi kooku dañ naan ko julli julli ñim julli woon du boobu da koy reprendre ndax julli ju baaxul manoo ci manoo yow leer na la mu ngi mel ni ma julli am na rek beneen cas comme cas boo xam ne dama doon julli sama sama yére takk sobe mais ma julli ba pare toog sama xel dem ci ne é ndeke dama amoon sobe boobu comme ni mu dale woon euh, Abdou Omar ibn Khattab radiyallahu anhu moom dafa lan la def dafa sanguwaat julliwaat mais boobu dañ naan la fekk bu dee yow fàttaleku nga mbir mi te yaa ngi ci heure bi nga defaat ko loolu lañ mooy duñ la ne julli ja baaxul mooy il faut nga bi biñ ciy nekk nga fekk tamit yow da nga koo fàttaleku mm. mais bu dee fàttale woo ko boobu dañ naan la lii gën nag sopp nañu nga defaat ko fii tamit dañ naan ko sopp nañ nga defaat ko mais boo ko xamatee bu dee yow yaa ko def tayoon def ko mooy su julli ji baaxul loolu moom dafa leer bu dee maa ko tey def ko sama julli baaxul te tamit lenn sax dafa am mooy ngànt ngànt léegi nii presque ngant amatul ndax ñi ñu war a laaj am na loolu moo tax boroom xam-xam yu bari naan gis nga ngànt yi doon wax naan saxaaba diw ba mu defee lii comme Amr ibn Salama ba mu doon julli kiyam yi feeñ dañ naan la même loolu saxaaba ya baayam yi ko jiitaloon ak mbokkam yi ñoom fekkewuñ ñooñu dañ doon door a ñëw dugg seen dëkk fu sori yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ nekkoon te saxaaba yi nekk ak yonent sallallahu ñoom ñëpp liñ doon sol da jot kon nag manoo tegtaloo ne moom bu mu doon julli dana dama doon sama ñoon sa waa kii yom mais léeg bu doon julli kii yom da doon feeñ awraam ba am jigéen ñi ne bu ngeen ñu mënoon mu mu muural de nëbbal seen awraay imaam bi hmm. ñu jëndal ko yére woo xam ne nee ginnaaw bi ma gëmee yàlla jour boobu mbég mu toll mbégte gu toll noonu masuma koo bég ndax yére biñ ko jëndaloon kooku dañ naan la loolu nekkatul lay pour ñi ci des ndax boobu ñi nekkoon ci ginnaaw même ñi ñi doon jiite ñëpp sax moo leen ëppoon al te dañ ñoo leen moo leen gënoon mokkal ndax yoneen saa sallam da leen waxoon ki gina man alxuraan ci ñoom jiite leen looloo taxoon miñ moom même xale la ñu jiital cela ne veut pas dire nag xale mën naa jiite ay kii de loolu xale du jiite du jiite ñoo xam ne ay mukallaf lañu waaw pour kii rek pour wan leen ne mooy bu dee da koo fàttale ko ci waxtu wi kooku de dañ naan ko julliwaatal su julli mais bu dee moo ko tey xam ne kii moom dafa war a muur kii bi mu feeñ kooku dañ naan ko sa julli yàqu na kon waaw mooy julli ji dañ naan ko julli ji baax na mais bu dee par exemple moom da koo def julli ba pare toog tuuti dañ naan ko comme que fàtte sopp nañu nga dem julli waat ci waxtu wi fekk waxtu wi génn loolu mooy kii bi insha allah wasalaam wallahu taala alam question kii day laajte bu fekkee ñu ngi koy jiite moom mën na jàng Fatiha na ko jàng Euh, jàng euh, euh, alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala man la nabiyya mooy jàng faatixa bi loolu dafa am wuute ndax dafa am ci boroom xam-xam yi benn mbooloo boroom xam-xam yu ne faatixa ndax yonent saa salaam dane amul julli la salaata li man bi ummil kitaab wala bi faatixatil kitaab la waaw lu ah, laa yaqra mooy amul julli ki nga xamante ne nii moom dafay julli saa tari faatixa ñoom ñu ne kon lii mooy wane ne julli moom da ngaa war a tari faatixa même bu dee julli timis la walla yooyu même bu dee mu ngi wax ci kaw da ngaa war a tari faatixa am ñu ne dafa am teqantal mooy bu dee julli bi julli timis la comme bi ñuy wax ci kaw bu dee ilimaan ji ndax yonent saa da am xadis bu ne tamit bu dee julli euh, jàngu imaam bi jàngu kii la mooy ki muy jiite doy na ko jàng léegi mais ñoom ñu ne kon bu dee timis la wala gée bu dee boobu ilimaan ji mu ngi jàng ci kaw moom mën naa noppi bu ko defee jàngu ilimaan ji de dina remplacer day mel ni day jël mais nag yeneen yeneen yi yi muy wax ci suuf da ngay jàng faatiha léegi moom teqantal boobu lañ koy wax mooy ne mooy ne moom bu dee timis la bu dee timis ak yooyu jàngu njàngum euh, ilimaan ji doy na ko comme comme njàng comme njàng mooy day mel ni lu jël place mais bu dee nag lu timis ak yooyu wala comme yi nga xam ne ci suuf lañ koy wax boobu day jàng faatixa ndax yeneen saa sam dane amul julli wala julli du am feek jàngoo fa ki nga xamante ni du jàng faatixa ci julli bi Allah ta'ala a'lam